ci ghazwatu Uhudin doon gis ñi nga xam ne ñoo desoon ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw bi gisee seen noom ak wuute yi ci am ak ni leen di boole ci jataay bi ñu weesu gisoon nañu batalu Uhud as-sayyidul Fayyad Talha ibn Ubaydillah aleyhi ridwaanullah muy seydina talxat ibnu bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo desoon keroog bi avantage bi ne côté kuffaaru qurayshi ni jullit ñi am ci ñoom ñu daw ñeneen ñi tasaaroo moom seydina talxa bokkoon ci ñi desoon foofu gisoon nañ ko walillaahi alxamdu wal waaye bokkoon na ci ñi desoon foofu ba léegi kerook muy seydina Sa'd ibn abi waqaas radiyallahu taala anhu wa ardaah seydina Sa'd ibn abi waqaas bokk na ci ñu desoon foofu te tuddoon nañ ko ci xadiis bi ñu gisoon ci jataay bi weesu ak yi jiitu woon muy xadiisu seydina albuxaari ak imaam muslim ibn alxajjaaj alqushayri yu naysaabuuri raxmatullaahi aleyhima te xadiis bi jaar ci seydina muctamir ibn suleymaan mu jële ko ci baayam mu jële ci abu usmaan annahdi mu ne woon lam yabqa ma'a annabiyi sallallahu alayhi wasallam fi ba'di tilka al ayyaam allati qaatala fiihinna gayru talxata wa sa'din an xadiisayhima mu ne woon seydina usmaan abu usmaan an-nahdi mu ne keroog desul woon ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci jamono yooyu mu doon jàmmarloo kuffaaru qurayshi jullit ñu bari tasaaroo ci kanamam ñenn ñi di xeex jàpp ne génn na àddina xawuñ ndax mu ngi dund amuñ woon sikki sàkk ne faat nañu ko mu ne desul woon ak moom xayru talxata kudul seydina talxa ibnu ubaydillah wa saadin ak saad ibn abi waqaas xaalu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu taala anhu wa ardaa ah tuddaloon nañ la lenn ci jataay bii weesu bi ñuy gis seydina talxa ibn ubaydillah ci jataay boobu gisoon nañu Seydina Sa'd ibn Abi waxoon nañ la tuuti ci ay mbiram keroog ndax dane keroog moom Seydina sa euh, euh, Sa'd ibn radiyallahu radiyallahu anhu comme ni ko imaam al-Hakim an solowe jële ci yoonu Seydina Yunus ibn Bukayrin ah ci riwaaye boo xam ne mu ngi jaar ci Aïsha bint Sa'din di doomi sayyidatu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas alayhi ridwaanullah mu jële ci baayam mu ne jaala nnaasu yawma Uhudin tilkal jawla tanaxaytu fa qultu azuudu an nafsi fa imma an anjuwa wa imma an ustashhad nee na keroog bi pëcc xoo bi amee kuffaaru Quraysh nii di rey ci ñoom ñu bari mu ne man dama dàndu nekk ci benn côté ne nag léegi jël benn résolution bu ferme man Sa'd ibn Abi Waqqas ma ne nag lenn fi sës benn ma xeex défendre sama bopp soit ma rëcc wala rek ñu rey ma ma nekk shahid nee na ba muy waxe ne ci noonu rek ci laa gis benn góor goo xam ne xar kanamam nga mu nga xonq mu ne tuutee des waqad kaadal mushrikuuna an yarkabu tuutee des mushrikuuna yi yéeg ci kawam tellement ni ñu ko songe nee na mu daldi tibb suuf sànni leen ko mu ne wa ida bayni wa baynahu almiqdaad sama digganteeg moom almiqdaad ibn al aswad wala almiqdaad ibn amrin radiyallahu anhuma moo newoon sama kanam mu ne ma dem ba koy laaj ne ko kee kan la mu ne ma yaa Sa'd hada rasulullah yad'uk mu ne ma ee eh, Sa'd kële yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nga moom ngay gis noonu nele mu ngi lay woo nee na fa qumtu ma daldi jóg wa ka annahu lam yusibni shay'un min nee na ma jóg mel ni amatul dara loo xamante ni moo ma daloon ci metti ak jam-jam yi ma recevoir ci bésu Uhud biñ ma nee yonent bi alayhi ndekete yoo li ñu déggoon ne dafa génn àddina ndeke génnul àddina mu daldi may booster jox ma cawarte goo xam ne awuma ko woon min qabl nee na bi ma agsee wa ajlasani amaamahu mu daldi may toogloo ci kanamam fa ja'altu amri armi ma commencé nag di flesh ñi nga xam ne ñooy kuffaaru Qurayshi ni moo tax ah, moom Seydina Sa'd na Abi Waqqaas keroog mu ne comme ni nga xam ne noonu la ko imaam euh, al Buxaari raxmatullah alayhi solo jële ko ci Sa'id ibn al Musayyib mu ne man dégg naa man Seydina Sa'id ibn al ne woon taabi'i bu mag boobale mu ne sami'tu Sa'd ibn Abi Waqqaas yaquul mu ne man Sa'id dégg naa Sa'd ibn Abi Waqqaas muy wax naan nathala li annabiyu sallallahu alayhi wasallama kinaanatahu yawma uhudin fa qaal irmi fidaaka abi wa ummi Allah Allah moom seydina Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu anhu mu ne man di dégg naa Sa'd ibn Abi Waqqaas di wax naan mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog Uhud ci xare bi gox nañ gis nañ nan la agsee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu gis nañ ko mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog damaa damaa jox mooy kinaana gi fi muy def ay flèche am moom aleyhi salaatu wassalaam ndax loolu dinañ ci ñëw Euh, mooy euh, instant bii dañuy gis saxaaba yi desoon foofu après nag li ñuy mujjee mais mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom nan la fa def keroog xam nga ba léegi ñu ngi gis euh, ñi ko doon défendre mais moom nan la défendre nan la xaree keroog Uhud loolu moom la ñuy mujjee insha allah mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da koo yëngalal daal koy jox li nga xam ne mooy flèche yi nga xam ne moo desoon moom la yoroon moom aleyhi salaatu wassalaam mooy bi ci beneen riwaay bu boo ko boolee biñ gi sànq bu riwaayal xaakim bi mooy kon bi mu agsee mu daldi koy jox li nga xamante ne mooy flèche am moom aleyhi salaatu wassalaam yi desoon ah ba pare naan ko irmi fidaaka abi wa ummi naan ko sànnil tiireel jënde naa sama baay ak sama yaay waaw fa kaana manqabatan min manaaqibi seydina Sa'd ibn abi waqaas yonent bi aleyhi salaatu wassalaam naan ko irmi sànnil fidaaka abi wa ummi jënd naa la sama baay ak sama yaay loo moo tax seydna ali ibn abi taalib ne seydna ali ibn abi taalib comme ni nga xam ne tamit noonu la ko imaam al buxaari raxmatullaahi solowe seydna ali mu ne Euh, masumaa dégg masumaa dégg man Ali maa sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam jama'a abawayhi li ahadin illa li Sa'd ibn Malik fa inni sami'tuhu yaqulu yawma Uhud ya Sa'du irmi fidaaka abi wa ummi Allah seydna ali ibn abi taalib mu ne man de masumaa dégg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dajale ñaari baayam mooy waajuram góor ak waajuram jigéen ngir benn nit mooy ne ne bu doon ne sama yow pour jëndi naa la sama baay sama yaay joxe leen ngir ngir yow ngir yow am la Saad man ma def lool man yonent bi alayhi salaatu wassalaam Allah wax jiréy na moo tax Seydina Ali ibn Abi Taalib ne man de maa sami'tu nabiyya masumaa dégg yonent bi alayhi salaatu wassalaam jamaa abawayhi li ahadin illaa li Sa'd ibn Maalik masumaa dégg yonent bi alayhi salaatu dajale ñaari waajuram ngir benn nit laa wax ludul ludul kenn rek laa mas a dégg man Ali mu def ko muy Sa'd ibn Abi Sa'd ibn Malik te mooy Sa'd ibn Abi Waqqas mu ne ndax man fa inni man Ali dégg naa ko sami'tuhu maa dégg yonente bi alayhi salaatu salaam yaqulu yawma Uhud keroog Uhud dégg naa ko mu naan yaa Sa'd naan ko e yow irmi lancer kuffaaru Quraysh yi flèche yi mu ko yi mu ko génneel ci fi mu defoon ay flèche am sànneel fidaaka abi wa ummi jënd naa la sama baay man yonent bi alayhi salaatu wasalaam jënd naa la sama yaay man yonent bi alayhi salaatu wasalaam allahu akbar kii ne imaam ibn Isxaaq soloona tamit lu mel nii mu ne xaddatani Saalih ibn Kaysaan an ba'di aali Sa'din an Sa'd ibn Abi Waqqaas annahu rama yawma Uhud duuna rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam qaala Sa'dun falaqad ra'aytu rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam yunaawilunii annabla wa yaquul irmi fidaaka abi wa ummi xatta innahu la yunaawiluni sahma laysa lahu naslun fa armi bi seydina muhammad ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi mu ne wa an abi mu ne xaddatani nettali ma saalix ibn kaysaan di sëriñam boobu di Saalix ibn Kaysaan raxmatullaahi alayhi an ba'd aali Saad jële ci kenn ci waa kër Saad mooy gis nga dafa am rupture fii mais wér na ndax am na gis nañ riwaay imaam al Buxaari bi ak bi ne ci imaamu Muslim ibn al Xajjaaj muy muttafaqun alayhi en temps an Sa'd ibn Abi Waqqaas mu jële ci Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu mu ne moom Seydina Sa'd mu ne keroog Uhud dafa flèche flèche flèche di défendre yonent bi a salaatu wasalaam dafa sànni flèche ba di défendre yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ba ni may yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne fa fa laqad ra'aytu rasulallah man Sa'd gis naa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam keroog Uhud bi ma koy défendre yunaawiluni nab la mu may jox flèche yi flèche yi gis nañ ci yeneen riwaaye bu alxaakim bu ne moom moo ko doon jox ay flèche yi boppam wa yaquulu naan ko irmi sànnil fidaaka abi wa ummi jënd naa la sama baay ak sama yaay nee na xatta innahu la yu naawilu ni jox na ma flèche yi ma sànni ba flèche yi jeex mu daal di may jox ab xeej bu mu yoroon moom aleyhi salaatu wassalaam laysa lahu fa armi bi lance boo xam ne mooy lu ñaw lu point yu nekk ci cat bi yonent mi aleyhi da cee xeex ba loolu deñ mais li des ci lance bi loolu la jox sànn nee na ba ci loolu jox na ma ko may sànni ci loolu seydna Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu ah mu ne comme nim ñëwee ci saxiixayn mu ne ra'aytu yawma Uhud an yamiini nabi sallallahu alayhi wa sallam wa an yasaarihi rajulayni alayhimaa siyaabun biidun yuqaatilaani anhu ashaddal qitaal maa ra'aytuhuma qabla dhalika wala ba'da yaani jibrila wa mikaila alayhima assalaam eh, mu ne moom seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas xadiis boo xam ne mu ngi ci saxiixay mu ne keroog nag ci xeex bi noonu mu ne man gis naa ci maa ngi li may def noonu yépp maa ngi gis ci ndejoor yonent bi alayhi salaam ak ci càmmoñam ñaar ku nekk ñaari góor am ñaari góor ñu nekk ci wetam sol ay yére yoo xam ne yu weex tal la yuqaatilaani anhu ashadd alqitaal mais di xeex di ko défendre ñoom xeexuñ woon ngir mooy mbir mi ndax xeex dafa am ñaari façon jihaadu lool jihaadu daf'i ak jihaadu talab jihaadu daf'i mooy yaw dañ leen a songu ngeen di défendre seen bopp yéen vous êtes sur la défensive ndax noon yi ñoo leen song bu boobaa loolu la ñuy woowe jihaadu dafin jihaadu tola bi nag yéen yéen a wuti gaa yi yéen a leen topp mu ne ñaari góor ñi a gis nag nekkul ne dañuy dañu ñëw uniquement ngir défendre yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee nag ñu ngi sol yére yu weex tal kii nekk ci ndejooram kii nekk ci càmmoñam mais yuqaatilaani anhu ashadd al qitaal di défendre yonent bi alayhi salaatu salaam di xeex ngir défendre ko mais d'une façon extraordinaire gin jaa tar nu nit mën a xeex nee na nag ñaar ñooñu maa ra'aytuhuma qabla wala ba'da keroog laa leen mës a gis keroog laa gis keroog laa leen mujjee gis keroog laa leen mës a gis keroog laa leen mujjee gis <laughs> mu ne yaani lim ci jublu mooy seydinaa Jibril loon ak Mikaayil alayhim assalaam ñoom dañu ñëw uniquement ngir défendre yonent bi alayhi salaam jour boobu ndax ñu bari tasaaroo nañ waaw kon kooku mooy Seydina Saad bokkoon ci ñi fa des waaye bokkoon na ci ñi fa des keroog comme li imaam ibn isxaaq wax muy abu dujaana simaak ibn xarasha radiyallahu taala anhu wa ardaa moom gisoon nañu ko gisoon nañ tarjamaan keroog imaam ibn isxaaq nee na bokk na ña fa desoon bi flèche kuffaaru quraysin yi baree ci yonent bi alayhi salaatu nee na flèche yi jóge min kulli wajhi min kulli jaanib flèche yi di fa jóge léegi lim def yonent ma lay saar saam la së la pour mu sëgg moom mu mu mu mu daldi léegi penché wu ci yonent ma lay saar saam pour flèche yi bu ñëwee garaawul kii na dal ci moom flèche yi di jaar fu ne di ko dikke fu ne moom Abu Dujaana Simaak ibn Xarasha moo tax keroog li muy recevoir ci blessure keroog Uhud jéggi na dayo radiyallahu taala anhu wa arda waaye waxoon nañ la malgré loolu lépp génnul àddina loolu génnul àddina keroog Uhud waaw loolu la de loolu la de tàppet moom nekk sa néeg foog ne bu ma génnee dee waaye waaye bu doon loolooy reye kon Abu Dujaana ak gaa yi yépp dee nañ bu yàgg bés boobu la ñuy génn àddina waaye déedéet wallahi huwa mimman qatala musaylimatul kaddaab fi ahdi siddiq radiyallahu anhuma malgré lool bokk na ci ñi nga xam ne ñoo rey kàcckat bu mag bi di musaylima mook wahshi am nañu la wax tamit doomi euh, ummu umaara yi la radiyallahu taala anil jamii waaye bokk na ci ñooñu ba léegi doon défendre yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw kon Mus'ab ibn Umayr Mus'ab al-Xayr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu xaamilu liwaa'i al-muslimiina bi Uhud ginnaaw Seydina Mus'ab ibn Umayr ak seydina abu talhat al ansaari zeyd ibn sahl radiyallahu anhu wa ardaah ak kan seydina talhat ibn ubaydillah ak kan seydina sa'd ibn abi waqqaas ak abu dujaana simaak ibn xarasha radiyallahu ta'ala anil jamii bokk na ci ñooñu bokk na ci ñooñu la ummu umaara ummu umaara jigéen la woon bokk na ci keroog ñi nga xam ne ñoo doon défendre yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Uhud yaa subhaanallah ummu umaara nusaybatu binti Ka'b am nañu naan nasiiba loolu wuute la ñenn dañ ne nasiiba la am ñu ne loo bi bi tas euh, tas nusayba boo ci wax baax na ummu umaara nusaybatu bint kaabin defoon nañ tarjamaam ci nisaaul xawla rasuul alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu taala wa ardaaha ñoom jigéen ñi xam nga jullit ñi am na jigéen ñu génnoon gisoon nañu yaay Aysa Abu Talha wax ne gis naa sayyidatu Aïsha keroog bi may défendre yonent bi alayhi salaatu bi flèche danaan ko wàccal rek naxari duuna naxari ka yaa rasulallah nee na malgré lool gis naa Umm Sulaym ak sayyidatu Aïsha ñuy daw di uti ay ndox di ko sotti ci génn ñu ñi blessé ci ñi nga xam ne mooy jullit ñi mooy am na jigéen ñu fa ni woon euh, bokkoon ci jullit ñi bokk na nag ci ñooñu sayyidatuna ummu umaara nusaybatu bent kaabin ah ñoom dañu génnoon pour la ñoom dañu génnoon pour di ravitailler góor ñi bu xare bi commencé buñ soxlaa ndox ak ku blessé ñu daal di lay faj ñoom looloo nekkoon seen mission waaye nag bi nga xamante ni nii nag ci la xare bi am ba ñu gis tournure affaire yi ñu bari daw yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kuffaaru Quraysh ni song ko ndax ñoom ñaari objectif kese lañ lañ gënoon a am Uhud ginnaaw nañu rey jullit ñu jeex mooy ne nañu fexe le tout rey yonent bi aleyhi waaye nañu fexe le tout rey Hamza ibn Abdul Muttalib looloo taxoon moom la. Euh, ndaw sax di Hind bint Utba doon wax Wahshi naan ko ishfi wayhan aba dasma ishfi wastashfi zub ay wa waay abu dasma bu ko ma soona romb laata xale bi am ishfi fajalal sa bopp wastashfi nga fajal nga fajal fajal ñun suñu mer gi ñu nekk waaye bu ko defee yow nga faj sa bopp mooy nga gore gisoon nañ ne noonu la ko sangam doon wax Jubayr ibn Mut'im in qatalta Hamza ibn am ibn Abdul Muttalib ammi Rasulillah bi ammi Tu'ayma ibn Adiy fa anta hur boo rayee Hamza baay taxu yonent bi alayhi salaatu salaam jënd ko sama baay tax muy revanche sama baay tax tooy ma mi ñu rey yow di nga libre loolu loolu seen objectif bu njëkk mooy fay l'islam denn yoon ndax seen commerce yi amatuñ nag lii ak jël seen revanche Badr mais surtout rey yonent bi alayhi salaatu salaam rey Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib léegi nag bi jigéen ñi gisee ne Quraysh mbir mi ngelaw li dafa. tourner en leur faveur ñu bari daw ñenn ñi daw ñenn ñi di xeex ngir défendre seen bopp Nusayba ibn Amr Nusayba mi bokkoon na ci nga xam ne ñoo fa desoon loolu la imaam Ibn Hisham rahmatullahi alayhi di nettali mu ne wa qaatalat umm umaara nusaybatu bintu kaabin almaaziniya yawma uhud mu ne keroog bokk ci ñooñu desoon fa xare fa xare bu tar mu jigéen ju ñu naan umm umaara di nusayba walla nasiiba bint kaabin noonu la tuddoon Nusayba di doomi Kaab al-Maaziniya radiyallahu anha wa ardaaha mu ne fa dakara Sa'iid ibn Abi Zayd al-Ansaari mu ne tudd na moom imaam ibn Hishaam Sa'iid ibn Abi Zayd al-Ansaari anna umma Sa'd bint Sa'd ibn Rabi' kaanat taquulu daxaltu ala ummi Umaara mu ne Sa'id ibn Abi Zayd al-Ansaari dane Umm Sa'd di doomi Sa'd ibn Rabi'a moom it dinañ ko gis kaana min shuhadaa'i Uhud Seydina Sa'd ibn Rabi'a al-Ansaari radiyallahu gisoon nañ tarjamaam te waxoon nañ lool dinañ ko gis inshaa Allah doomam ju jigéen nag bu tuddoon Umm Sa'd nee na da wax naan dama dugg ci ummu umaara dafa dem këram seeti ko nee na fa qultu lahaa ma ne ko yaa xaala axbiriinii xabarak ne ko yow sama bàjjen dama bëgg nga nettali ma sa xabaar nettali ma sa li nga def Uhud keroog fa qaalat mu ne umm umaara nusaybatu bint kaabin almaaziniya radiyallahu anha di tontu mu ne xarajtu awwal an-nahaar wa ana anzuru maa yasna'u an-naas wa ma'i siqaa'un fiihi maa fantahaytu ilaa rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi ashaabihi waddawlatu warriixu lil muslimiin ila aaxiri maa qaalat mu ne moom seydinaa seydatinaa ummu umaara di nettali mbokkam ne ko keroog damaa génn ci début journée bi ci génn bi jullit ñi demee Uhud moom àndul woon ñoom sax mais après ci bés bi dafa génn ne xaaral génn dem xooli wa ana anzuru ma yasna'u an xool xare bi nan la fa demee nee na nag maa ngi yoroon ay provision d'eau loo xam ne maa ngi ci def ndox ngir bu ma demee bu dee dañoo soxla ndox ma dimbali leen ci nee na fantahaytu ila rasulillah ma agsi man ummu umaara ba ñëw ba ci champ bataay bi champ geer bi ba ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa huwa fi asxaabi mu nekk ak saxaabaami radiyallahu anhum mu ne wa dawlatu war riixu lil muslimiin te début xeex bi fekk bi may ñëw moom mooy awwalun nahaar gis nga mooy début bëccëg gi jullit ñi gañe woon mooy ba gaa tasaaroo Quraysh tasaaroo fi sahra ka tafarruqil jurdaan tasaaroo ci désert bi comme ni kaña yi tasaaroo we bu ñu leen dàqee nee na ma ñëw fekk yonent mi alayhi salaatu salaam ñu nekk ñoom ñu gañe ku faaru Quraysh li bi gaa yi daw loolu laa fa fekk man Ummu Umar mu ne nag fa lamman hazama al muslimuun inhaztu ila rasulillah fa qumtu ubaashiru al wa azubbu anhu bis bi ma gis ne mais mbir mi mel ni man li ma gisoon gañaay yi far mujjaliku soppaleku nekk defet jullit ñu bari commencé tasaaroo ñii jaar fii ñenn ñu ngi defaan seen bopp ñenn ñi dem nañ seen yoon nee nag bi mu demee noonu ma daal di dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa qumtu ma taxaw ci kanamam nag kuffaaru Quraysh nii agsi ma jàmmarloog ñoom di xareeg ñoom xare bi ma ma ma participer ci aw mashwa way wa azub anhu bi sayf ma yor benn jaasi laa yoroon di ko ci défendre moom yonent bi alayhi salatu wasalaam wa armi anil qaws maa ngi yoroon tamit ay flèche benn flèche bu ma yoroon chargé ci ay flèche di sànni bu jeex ma jëlaat beneen mu ne xatta xalasatil aljiraahu ilay nee ba noon mooy Quraysh moom booy sànni duñ toog di la xool da yónni ñu la koy envoyer di la ko yónni yawit nee na daal ba blessure yi commencé agsi ci man mooy ma commencé man di dal ci yi ñu dóor qaalat fara'aytu ala aatiqiha jar jurhan ajwaf lahu ghawr nee na ndaw si ne mooy ndaw si ummu Sa'd boobu ñëw doon ko laaj nee na ma gis ci ci ci ci ci ci ci doq gi euh, nee maa ngi gis ci baat bi baatu ummu Umaara maa ngi ci gis benn blessure bu xóot bu xóot boo xam ne mooy mooy dafa cicatrisé wu ndax lii bi mu koy laaj fekk na c'était des années après après bien après nee maa ngi gis baatam bi maa ngi gis benn euh, blessure boo xam ne bu cicatrisé wul mais bu xóot la nag fa qultu ma ne ko mais man asaabaka bi hada ne ko waaye waa waa sama bàjjen mais sa kii bii nii sa liy nekk sa put gi moom sa baat bi kan moo la fi gaañ sa góom bii nii mu ne xaalat ibnu xami ah aqma'ahu Allah mu ne ibn Qami'a la al-Laythi mi nga xam ne moo rayoon Seydina Mus'ab jàppoon ne moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam la rey mu ne moom moomu la moom sama lii ñi ngay cicatrice bu xóot bii góom bu xóot bii ibn Qami'a la aqma'ahu Allah yal na ko buur yàlla gàcceel toroxal ko suufeel ko waqad fa'altu façon buur yàlla def na mu ne lamma walla naas an rasulillah léegi muy nettali nag lan la lan la defe ba am blessure boobu mu ne bi nga xam ne ci la nit ñu bari daal di dëpp bàyyi fa yonent bi alayhi salaam ci champ de bi mu ne aqbala yaquul nee na ibn Qami'a dafa agsi bokk ci waa kuffaaru Quraysh nii naan dalluu nii ala muhammadin fala najawtu in naja nee na fële la jóge comme que julli ñi tas nañ mu ne léegi wan ma di daw si yor armam wa mu dajjajun bi sila mu ngi armé wu jusqu'au temps di daw si naan dalluuni ala muhammadin fala najawtu in naja naan tegtal leen ma seydinaa muhammad wax naa la ñoom duñu wax seydinaa alxubasaul al aqbi al al al al al al al al mush al kufaar du ñu wax yooyu mu ngi daw si naan dalluuni ala muhammadin tegtal leen ma seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam falaa najawtu in najaa bu rëccee tey Uhud man duma rëcc man ibn Qamiya tey kay moom soit Seydina Muhammad faatu wala man ibn Qami'ama faatu looloo fi am kon nag dalluuni ala Muhammadin nee na maa ngi ko dégg man Ummu Umaara muy wax lool nee na fan taraktu lahu ana wa Mus'ab ibn Umayr waaw nee bi muy wax loolu di avancer di daw si di ñëw rek ma kar ko ma kar ko taxaw ci yoonam man ak Mus'ab ibn Umayr mu ne wa unaasun mimman sabata ma'a rasulillah du ñun ñaar rek nag ak ñeneeni nit ñoo xam ne ñoom keroog taxaw nañu di tasaa bi nit ñi tasaarooye ñoom des nañu ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak moom man Ummu Umaara Mus'ab ibn Umayr ñu taxaw ci kanam <laughs> Ummu Umaara ndax nee na waaye bi mu agsee bi bi muy wax loolu di daw si ñu kar ko ngir bala moo agsi nee na fa darabani fa darabani hadhihi darba fa laqad darabtuhu ala dhalika darabat al aduwa walakin aduwa allahi kaana mu ne man daal naka laa nekk laa génn bi ma déggee muy wax loolu kar ko ma Seydina Mus'ab génn ci taxaw ci yoonam ak ñeneen mais dafa agsi rek bi ma ngaddee benn duur lu mu duur fa darabat pël duur lu mu duur boo xam ne mooy jaasi yeeg xeej yi nee na moom la ma ngadd moo ma dóor moo mu dóor dóor bii nii hadihi darba gis nga fii nii nga gis mu xóot sama put gi nii ibn xam yi am moo ma fi ne rës moo ma fi dóor xaw ma nag jaa xaw ma jaasi la wala xeej <laughs> amaa amaan nag muy xeej wala jaas mais daal affaire bi daal lu mu ci man di demee buur yàllaa bindoon ne du génn àddina bés boobu rek mais nee na gis ma bi mu ma dóoree mais ko dóoree mais dama ko yónnee moom it ay dóor jaasi ji ma yoroon dama ko bàcc bàcc bàcc yu bari mais nag walakinna aduwallah mais malheureusement noonu bu yàlla bi kaana yi dir'an ñaari mbubb koŋ la tegale woon moo tax li ma ko fëgg fëgg fëgg fëggati ko mais mais amul effet ci moom ndax <laughs> mbubb koŋ yi mu naka la ma dóor ci loos ci baat ma fëgg ko ko fëggati ko ko sana jaasi ne dara ndekete yoo noonu yàlla bi saway oh. ay ay kii yu bari ay mbubu koŋ yu bari la nangale la sol keroog waaw kon ñu gis ne Ummu Umaara ngoog jigéen gu man góor Ummu Umaara Nusaybatu bint Ka'b radiyallahu anha wa ardaaha boo bëggee am nag lu gën yaatu moo doon kan dangay dellu ci nisaa'un xawla rasul foog naa foofu ummu amaara la waxoon la imaara mais ummu umaara la ummu umaara nusayba kanta nusayba nasiba yooyu euh, wax naa la ne ñenn ñi dañ ne nusayba la am ñe ne euh, la nasi loolu lépp ay wax la ah. kii ne kon ah, gis nañ kenn ngoog mooy Seydina Nusayba bint Kaabin radiyallahu anha wa ardaaha bokk na keroog ñi nga xam ne ñoo fa des ginnaaw Abu Dujaana Simaak ibn Xarasha radiyallahu anhu wa ardaa ak Ummu Umaaratu Saybatu bint Kaabin bokk na ñooñu say Asadullahi al-Gaalib Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu wa ardaa imaam Abu Ya'la dafa solo ci sanad boo xam ne bu Hasan la mu jële ci Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu mu ne lamman jala naasu an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yawma uhudin nadartu fil qatla falam ara rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa qultu wallahi ma kaana liyafirra wa ma araahu fil qatla walakin ara allaha ta'ala ghadiba alaynaa bimaa sana'naa fa rafa'a nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam fama liya xayrun min an uqaatila hatta uqtal ila axir alxadis imaam abu ya'la almawsili rahmatullahi alayhi dafa solo ci sanad boo xam ne bu xasan la jële ci seydina abul xasan amirul mu'minin ali ibn abi taalib asadullahi alghalib radiyallahu anhu mu ne lamman jala naasu an rasulillah mu ne keroog bi nit ñi tasaaroowee bàyyi fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog Uhud mu ne nazartu fil qatla man dama dem di chercher xool ci ñi nga xam ne mooy fi ñi ñi ñi jot a dee ci ñun mais gisuma ko fa fa lam ara rasulallah sallallahu alayhi wa fa qultu moo gisuma ko ci ñi génn àddina te gaa yi nee génn na àddina wallaahi mooy moom Seydina Ali radiyallahu anhu dafa bokk ci ñi nga xam ne dégg nañ ñu ne rey nañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax newul woon fam nekkoon moom ah mooy mooy ñi la imaam al-Hafiz ibn Hajar ñoo ëppoon desoon foofu ngir xare léegi li des ñoom ñoom li ñu leen dese mooy boo nañu xare rek de façon comme que gaa yi wax nañ loolu bon ñun nañu xare ngir défendre suñu bopp wala ñu shahid moom ci ñooñ la bokkoon mu ne ma dem pour vérifier information boobu waaye xool ci ci ci ñi génn àddina gisuma fa yonent ba alayhi ma ne man Seydina Ali radiyallahu anhu wallahi ma kaana li yafe ma ne non yonent bi alayhi nekkul ci ñi faatu wat naa ci yàlla ne moom du daw non moom du daw gisuma ko de mais gisuma ko ci ñi génn àddina moom xam naa ne moom du daw moom comme que nag newul nag fii wama araaw fil qatla xam naa ne du daw te newul fii ñi jot génn àddina gisuma gisuma ko fi mu ne man ma jël beneen beneen beneen xalaat laa amoon ci mbir yi li ma xoolee kon vérifier ne kon information bi saarix bi aji yuuxu ji yuuxu ne rey nañ yo qutila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aji yuuxu ji ne rey nañ yonent bi alayhi salaatu salaam ma dem xool ci ñi génn àddina gisuma ko fa te man leer na ma ne du daw nee na ma ne mu ne walaakin ara mu ne man li ma gis après ma ne man ara allaha taala ghadiba alayna bima sana'na ñun nee ma ne ñun ñun saxaaba yi pourtant ñi gën a ñoo def de mais ñëwuñ ne xoolal ya subhaanallah xool ni ñuy xoole waay waay waay akat neexoon ñuy gise nii ñun bu doon ñun la ay bouc émissaire la ut ñun moom imaginer foo xam ne xam nañ ñi cause defet bi ñii lañ te bariwuñ mooy ñi ñu tegoon ci kaw montagne bi te ñooñu sax du ñëpp neewul ne ñoom seen faute la de non rabi man li ma gis Seydina Ali mooy ne buur yàlla dañoo mere ñun ñun ñépp la wax saxaaba yi ñun ñépp bi ma sanaa ndax li ñu jëf tey tasaaroo ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba gisuñu ko ba lii ñu dal défaite bii ñu dal dal na neewul na ñële la non mu ne ñun ñépp waaw lii la société bu baax nii lay demee mooy il faut pas traverser nit ak problème bu amee il faut pas ngeen ñëw tout le temps di seet ay boucs émissaires looloo yàq société yi léegi xool croissance bi bu doxul au lieu citoyen dëkk bi ñu xool ne ñoom peut-être seen système de travail bi ñuy liggéeyee moo xam ay horaire de travail wala ñoo sérieuxul wala dañuy tappale ci administration bi du ñu remettre lool en cause mais kan la ñuy xool les immigrés tout le temps c'est l'autre l'enfer c'est l'autre immigrés yi la ils viennent ici piquer nos boulots alors que yàlla xam ne ne personne n'a piqué votre boulot ndax yéen buloo yooyu ngeen di wax sax immigré yi ku leen ko wax ngeen bañ teg ci wala yi immigré yi poste yi yi ñuy yi ñuy occupé yow amoo diplôme pour occuper ko léegi yow de façon immigré bi bañoon ko yor yow yow de façon doo ko yor ndax te pas yow mbir mi ñuy laaj bac plus huit yow nga am amoo bac terminal nga def amoo jaar BTS mu jeex yow bi la jël yow kenn du la au lieu nit ñi remettre en cause seen bopp mais tout le temps c'est l'autre xoolal suñu xoolal Sénégal rek ñu nit ñun wolof yi bu dara te lool loolu dafa mel ni société yëpp la problème France occidentaux yi ñu ne c'est les immigrés c'est pas fan yii bi affaire Syrie yi xewee lañ commencé di wax loolu non yàgg na tout le temps fu problème économique amee c'est les étrangers c'est à cause des étrangers l'insécurité cause c'est à cause des étrangers Sénégal ñu noonu la ñuy def bu insécurité bare ñu naan ñag yi la yan ñag ñun la nga naan ñag yi ay Modou Diop Ibra caw nga naan lan ñu ñaf ci kaso bi jàppale ñoo ëpp ci kaso yi nga ne ñag bi la xoolal loolu rek moo tax dinañu yàgg di trouver ay solution ci foo xam ne du foofa la solution bi ne waaye aka neexoon ñu ñu jikkoo woon lenn ci jikko yone euh, euh, taalibe yonent bi alayhi salaatu xool Seydina Ali mu ne walaakin ara allaha ta'ala ghadiba alayna bima sana'na fa rafa'a nabiyahu sallallahu man lima ma gis Seydina Ali mooy ne comme que yonent bi alayhi salaatu wasallam nekkul ci ñi faatu tax leer na ma ne du daw mooy ne kon buur yàlla dañoo mere ci li ñu jëf tey teggi ndigalam ba tax defet bi am ba pare ñu bari daw ñenn ñi daw bopp buur yàlla dañoo mere ci loolu mu yëkkati yonent mi alayhi salaatu salaam comme nag comme ni mu yëkkatee Seydina Isa yëkkati ko ci moom ndax mere ñu ñun moom loolu la jàppoon waaw <laughs> léegi nag mu ne famaa lii xayrun min an uqaatila hatta uqtal man nag benn yiiw aw ma benn yiiw bu ma deseeti ci dund gi ci kaw suuf fii ma ne Uhud non lu dul ma dugg ci kuffaaru Quraysh ni xare ba kere ñu may rey ma nekk shahid xam nga lu mel nii la Sa'd ibn Abi Waqqaas wax sànq radiyallahu anhuma gis nga leen de ñii ñooy ñii ñooy royukaay ñii ñooy royukaay nekk ci mbooloo kenn def erreur ñépp di ko xool naan naan naan li mais yow te li mu def yow yaa ngi def lu ëpp lu gën garaaw lool comme que tey moo feeñ ne yéen ñépp ngeen fàtte seen bos di ko waxtaane fu nekk di ko jëw te moom mu tub bu yàgg ngeen dese bàkkaar bi ngeen di jëf lu baax di ko yónnee aka neexoon ñu ne ñun ñépp la ñun ñëpp la après nag ñu commencer trouver ay solution bu ko defee ñi nga xam ne ñu ngi koy def te gisuñu leen ñu mën a trouver solution pour ñëpp waaye diw rek voilà indexer les autres tout le temps fo se focaliser sur les autres alors qu'on est pire loolu mooy tristesse bu mag bi nga xam ne moo dal waxuma la jullit ñi rek mais l'humanité tout entière jamais ñu regarder wu devant la glace ne lii takk suñu xar kanam bii la taqe te ñun ñoo taqal suñu bopp ndax bu ngeen duggee ci kër nuyu leen seen bopp la alquran wax ndax sa mbokk jullit mooy yow yaay moom Allah Seydina Ali kon radiyallahu mu ne man daal ba ma gisee loolu kon ma ne ñun suñu boroom dañoo mere ñun ñépp ndax li ñu jëf tey ba looloo tax kon mu yëkkati yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci moom kon nag deseetu ma yiiw lu dul mar xare xeex ba ni ñu may reye nee na fa kasartu jafna sayfi nee na ci saase sama mbar mi ma doon dugal sama jaasi moom laa moom laa damm damm ko summa xamaltu ala al qawm fa afraju lii nee na ma foncé ci mbooloom Quraysh mi fiñ ne damm naa sama mbaru jaasi fi mu koy dugal yor sama jaasi foncé dugg ci ñoom nee na fa afraju lii bi ma ñëwee dóor bàcc di bàcc di jàll gaa yi xam ne Euh, pour ne pas mourir faut pas faut pas <laughs> ngay taxaw ci sama kanam gaa yi fa afraju lii gaa yi defal ma benn xàll kay xajal ma xaw a dandu ba ma jaar seen biir ut yoon seen biir ak sama jaasi nee na bi ma ko defee rek fa ida ana bi rasulillah biñ ma defee ba ma àgg ma gis yonent bi alayhi salaam baynahum nekk ci seen biir foofu di xareek ñoom ay yuqaatiloom doon xeex ak ñoom sallallahu alayhi wa sallam kon kooku du kenee na seydna ali ibn abi taalib a ngoog radiyallahu noon la def ba retrouver waat yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw bi pëccëxoo bi amee waaye bokk na ci keroog ginnaaw buñ gisee ñi nga xam ne ñoo défendre yonent bi alayhi salaatu salaam bokk na ci ñi gën a ñoo xam ne keroog Uhud dañ leen di tudd ba léegi muy Muxayriq Muxayriq ah benn yahuud la woon comme li imaam Ibn Isaaq rahmatullah alayhi daal di solo dane euh, Muxayriq bokk na keroog ci ñi xare ba ñu rey ko Uhud wa kaana mimman qutila yawma Uhudin Muxayriq mu ne wa kaana ahadu bani wa kaana ahada bani Sa'laba ibn ibn Fatyun mu ne dafa bokkoon ci waa banu Sa'laba ibn Fatyon mu ne lamma kaana yawma Uhud qaala yaa ma'shara yahuuda wallahi laqad alimtum anna nasra Muhammadin alaykum la haqq qaaluu inna al-yawma yawma as-sabt qaala laa sabta lakum Muxayriq di bokkoon ci waa Bani imaam Ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abiihi mu danee mbokk juif la woon nag juif la woon moom anhu wa ardaa mu ne yaa ma'shara yahuuda ci bésu xare moom génnul ànd ak yonent bi alayhi bi muy dem mais ci bés bi ci jouru xare bi waxoon nañ la bésu samedi la woon danee dafa toog ci bëccëg gi ci suba gi mu ne yaa ma'shara yahuda ee eh, yéen sama bokk juif yi yéen yahuud yi wallaahi xam maa ngi wàcc yàlla man Muxayriq ne laqad alimtum xam ngeen xam gu ne pëng te wóor que ne inna nasra muhammadan inna nasra muhammadin aleykum la xaq waat naa ne yéen a xam ne dimbali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ne àq la boo xam ne mooy obligation la ci yéen ngeen dimbali ko ndax loolu leen seen téere yi waxoon léegi juif yi waxuñu ko non xam nga ndax ñemewuñ ko ko wax ndax moom ci kàngam yi la bokkoon ñemewuñ ko ah, non non non yow lii nga wax amul suñu téere waxul la mais ñu ñu daal di taafatloo benn ngir ñu ne ko innal yow ma sabt ne ko nag c'est que nag yow mu xayriq wax nga dëgg waaye c'est que tey tey samedi la mooy suñu sabaat yi mooy suñu fête jouru fête la de la semaine pour juif yi mooy samedi bon Sénégal man nga ko bañ miin noonu mais comme ñi nekk France nii da ngay gis samdi yi juif yi ni koy waajale di dem seen synagogue yi nga xam ne yu bari interdit yu bari duñ yéeg ci ascenseur duñ yumbi def yu mel noonu yu bari dañ koy ba pare am ci benn repas bu mag buñ ciy def waajal seen sabaat bi sabaat mooy samdi toutes les semaines dañ koy feetal fête fête de semaine la pour ñoom religieusement ñu ne ko noonu nag da xam ne mu xayri tey la samedi ah. mu ne leen laa sabtalakum topp leen fële sabaat amu ngeen benn sabaat topp leen nële ngeen naan ma tay la samedi fa axada sayfahu wa uddata mu daal di jël jaaseem sol ay yére xareem wa mu ne leen nag mu ne leen laata muy génn laata muy génn ne leen ah, in usibtu fa maa lii li muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fiihi maa yasha mu ne leen ak maa ngi nii di dem ngeen naan ma ay tey la samedi damu ngeen benn samedi waat naa ne yéen a ma gën a xam ne dimbali ko moom Seydina Muhammad ak par force la ci yéen ngeen naan ma tey la samedi léegi nag man maa ngi dem Uhud fekke ji xare bi ndax war koo dimbali léegi nag in usibtu bu ñu ma rayee maa ngi nii di dem bu dee damaa dem ñëwaatuma fa maali sama alal ji ma am yépp te xam ngeen ne duma ko néew alal sama alal ji yépp li muhammadin moom laa ko moom laa ko jox moo ko moom seydinaa muhammad alayhi salaatu sama alal yépp moom laa koy jox lu ko neex képp dong la ciy def summa ghadaa ila mu xëy ci suba gi daal di dem Uhud dugg ci fekk xare ba mu dugg ci biir fa qaatala ma'ahu hatta qutil ànd ak yonent bi xare ba niñ koy rey keroog Uhud radiyallahu anhu wa ardaa nee na fa qaala rasulullah bi ñu ko reyee nag yonent bi alayhi ne imaam ibn Isxaaq ne fii ma balaganaa ci li nga xam ne moom lañ jote comme information da ngay xam ne xadiis bi mooy xadiis la bu da'if ndax imaam ibn Isxaaq da koo solo san sanad imaam ibn Sa'd solo na ko ci tabaqaat jële ko ci sëriñam di Muhammad ibn Umar di al-Waaqidi rahmatullah jamii ci xadiis boo xam ne wérul na ko noonu imaam ibn Kasiir boo demee ci al-Bidaaya indi na ko mu jaar ci yoonu imaam ibn Isxaaq ci loo xam ne amul sanad wala imaam ibn Isaaq ne yonent bi alayhi keroog bañ ko reyee nee na mu ne Muxayriqu xayru yahuud mu ne Muxayriq de yonent bi alayhi ne Muxayriq moo gën ci juif yi la kon radiyallahu anhu wa ardaahu wa anna bi wa ja'ala a'aaliyal firdawsi maskanahu wa ma'waahu waaye bokk na ba léegi ci ñi nga xam ne keroog jaay nañu def nañu njàmbaate foofu keroog Uhud ginnaaw seydinaa mu xayriiq xayru yahuuda gën ci juif yi muy Usayrim bokkoon ci waa bani Abdil Ashhal imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi dafa solo mu ne wa haddathani al-Husayn ibn Abdirrahman ibn Amr ibn Sa'd ibn Mu'adh mu ne man imaam ibn Isxaaq nettali na ma al-Husayn ibn Abdirrahman ibn Amr ibn Sa'd ibn Mu'adh an Abi Sufyaan mu jële ci Abi Sufyaan mawla ibn Abi Ahmad di abu ahmad ne woon jaati géem an abi mu jële ci seydina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa arda xadis bi xadis la bu wér imaam ahmad tamit daal dina koy solo imaam alhaysami nee na ci majma'u zawaid mu ne axrajahu ahmad wa rijaaluhu thiqaat mu ne imaam ahmad de soloon xadis bii ñuy bëgg wax te góor ñi nekk ci càllale gi ñoom dañoo nekk ñoo xamante ne ni yu wóor la léegi lan la wax kon Seydina Abu Hurayra mu ne qaala kaana yaquulu da doon wax ne moom Seydina Abu Hurayra da doon laajte benn question naan haddisuuni an rajulin daxala al janna lam yusalli qat da doon laaj bu ma soon a toog ak taalibe mi léeg-léeg da doon laaj te laaj bi naan xaddisuuni nettali leen ma wax leen ma man Abu Hurayra dama leen di laaj yéen sama taalibe yi dama leen di laaj nettali leen ma góor goo xamante ne nii dugg na àjjana te masula jullil buur yàlla benn julli masula jullil buur yàlla dara waaye min ahlil janna nee na fa iza lam ya'rifu an bu ko nit ñi xamul xamul euh, bi Abu Hurayra radiyallahu anhu ñun xamuñu ko sa'aluhu ñu ne ko man huwa mais kokkan la mu ne leen min bani Abdil Ashhal mu ne la benn góor la bu ñu naan Usayrim bokkoon ci waa banu Abdil Ashhal ci waa banu Abdil bokk ci waa Ansaar ansaarullah wa rasuulihi mu ne Amr ibn Thabit ibn Waqsh mooy noonu la tuddoon ah mu ne qaala al-Husayn al-Husayn ne fa qultu li Mahmoud ibn Labid nee na ma ne ma ne ma ne Mahmoud ibn Labid mais kayfa kaana sha'nul Usayrim nee na ma ne mais Usayrim lan moo nekkoon biram mooy Abu Hurayra la waaye nee na man après ma ne Mahmoud ibn muy ta euh, kii boobu ne ko mais kon turu Usayr moo Amr ibn Thabit ibn Waqsh nee na ma ne Mahmoud ibn Labid mais lan moo nekkoon mbiru Usayr Abu Hurayra naan ñu naan kii bi dafa jut dugg àjjana saa mu julli benn julli mu ne kaana al-islaam ala qawmihi mu ne moom da doon bañ l'islam la masa bañ mooy ñu bari ci waa Banu Abdul Ashhal tuub nañu mais moom moom mu ne dee moom du dugg ci l'islam waaye yow l'islam yi lan diiney l'islam fi mu ne nag fa lamma kaam na yawma yawmu xaraja yawmu xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila mu ne nag noonu la masa mel waajooju Usayr bañ l'islam la masa def léegi nag bés bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu salaam demee Uhud badalahul islaam yonent bi alayhi salaatu dem Uhud ngir xare ji entre temps suñu boroom leeral xolam l'islam dugg ko mu daal di tuub summa axada sayfa mu daal di jël bi mu duube ci bés bi mu tuub bésu samedi boobu ci la jël armam dem Uhud fa ghadaa hatta daxala fi urdi nnaas fa adaa mu daal di daaw gaaw dem nu mu gën a bu dugg nag ci biir nit ñi ci xare ah xoolal xoolal subhaanallah ñun lañuy nekk ay jullit di xaar ay avantage ku nekk di woote ci ñun waaye man ba man l'islam daal man daal li ñuy wax naan boo nekkee jullit man ya wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra yaj'al lahu min amrihi min min amrihi yusra ak maxraja yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib ah suñu boroom a ko wax de waaye ah moom de lu mu wax noonu la waaye doy na waar de mooy wax yooyu rek ngay dégg ñun ñu koy wax ndax alxuraan dane wa man yattaqillaa ku ragal yàlla yaj'al lahu min amrihi yusra mbiram mu man di nekk buur yàlla da ko ciy defal ak yomb yomb jàppandal ko wa man yattaqillaaha lahu maxraja lu mu dugg lu mu critique critique lu mu ñàng ñàng suñu borom dina ko porte boo xam ne ci lay jaar génn sans problème issue bu favorable ci moom nga dégg ah loolu daal Alxuraan a ko wax waaye man de yëf yi tar na ci man de mooy doo dégg yu wax yooyu façon wax yu mel noonu ñuy wax mooy ni ñun dañuy dugg ci l'islam wallahi buur yàlla xam na ne on a rien foutu defuñu dara defaguñu ko waaye nag bi xaar ay avantage waaye ñii de ñoom dugguñu woon ci lislaam ngir ay avantage déedéet ñoom tooguñu naan voilà comme je suis devenu américain léegi waaye avantage le fait d'être américain na ñëw waay déedéet suis devenu musulman waaye ana avantage yi waaye jannaatu ardin jannaatu adnin waaye déedéet ñoom waxuñ lool de ñoom dañoo dugg xooluñu lan la leen islam l'islam di jox mais ñoom lan lañu mën a apporter ci édifice u ban pierre lañ ci mën a teg walla ban raax lañ mën a raax ci kërug l'islam ñuy taxawal allahu akbar ñoom waay fan moo ci ci néegub bi fu nooy te am kerwaay te bari fooy ma toog fu commencé bànneexu déedéet ana lan laa mën a apporter ci miiru kërug l'islam gi ñuy tabax subhaanallah lool moo tax Amr ibn Saabit ibn Waqsh Usayrim bani Ashhal radiyallahu anhu moom dafa tuub jour bi mu tuubee la jël jaasem comme que chantier taxaw na chantier bi tey mooy lan mooy Uhud yonent bi alayhi salaatu génn na saxaabaam yi génn lu ma fiy def tuub naa chantier ba laa jëm mu ne fees daldi dem Uhud dugg ci biir ñin ñi xatta daxala fi urdi an-naas fa qaatala xatta asbatathu al-jiraaha mu daal de xare gars yi dañ ko blessure yim am yim recevoir ci ko faaru dafa dem ba mënatula yëngu mu daal mu daal di daanu mënatula bouger ndax blessure yu bari yim am mu ne fa bayna rijaalun min bani abdil ashhal yaltamisuuna qatlahum fil ma'raka idaa hum léegi mu demee noonu am ci waa banu Abdul Ashal mbokkam yi doon seet ci biir xare bi ñi nga xam ne de seeni mbokk yu gaañu yu ñu rey tey rek ñu gis Usayrim ñu ne mais wallahi inna hadha la Usayrim mais ñu ngi wàcc yàlla ne kii Usayrim la mais Usayrim lu muy def nii lu muy def fii maa jaa bihi mais moom lu muy def fii laqad taraknaahu wa innahu la munkirun li hadha al biñ ko gisee mais dañoo bouche bee dañoo waaru mais mais mais Usayrim la muy def fii moom moom nga xam ne l'islam bañ lislaam moo deewoon ci xool bi biñ koy bàyyi Medina di ñëw fii de mais kii li mais ku ko tuddal l'islam rek la ma sa bañ mais kan lan moo ko indi fii bañ gis ko mu mu blessé ni fa sa aluhu ñu ne ko eh, eh, eh, Usayrim maa jaa abika yaa yaa Amr waxoon nañ la Amr ibn Saabit ibn Waqsh la tudd ñu ko Usayr min bani Abdil Ashhal ñu ne ko mais yow eh Amr yow lu la fi indi lan moo la indi fii ahadabun ala qawmika am raghbatun fil islam ne ko da koo def ngir wan sa way say ñoñ këne dangaa jàmbaar wala di leen dimbali noonu wala boog dangaa bëgg lislaam dugg ci lislaam ak soppu l'islam moo tax ngay xeex wala rek da nga def parce que samay ñoñ ñoo génn di xeexi ma neen jàppale ji leen te wanaale fa njàmbaar xaala mu ne déedéet defuma ko kër bu njëkk bi waaye bal raxbatun fil islam damaa ñëw xeex ba ngeen gis ma lii dal ma te dara deful taxul ma def ko lu dul bëgg goo xam ne moom laa bëgg l'islam loo amantu wa bi rasulihi wa aslamtu thumma axadtu sayfi fa gadawtu ma'a rasulillah thumma qaataltu hatta asaabani ma asaabani loo mu ne leen defuma ko ngir ne samay mbokk génn naa leen jàppale xamiya déedéet waaye amantu billah bëgg lislaam bal raghbatan fil islaam amantu billah damaa gëm yàlla wa bi rasulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa aslamtuma tuub bokk génn diine léegi looloo tax summa axadtu fii ma jël sama jaasi ñëw xëy ñëw ci yonent bi alayhi salaatu fii ngeen nekk xare ba lii ngeen gis dal ma daal di ma fiy dal summa lam yalbas an maata fii aydihim tuuti lañ ci des bi mu waxee ñoom lool mu faatu ci foofu noonu ci si léegi nag ñoom ñu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam après ñu ne ko wax ko mbiru Usayrim ne ko é eh, saabit Amr ibn Saabit na wax Usayrim mi nga xam yow yonentu Yàlla tamu bañ diine mais moom daal lii mooy nettaleem nettali ko mbir mi que daa mujj tuub ñëw doon xeex ngir ngir l'islam ba bokk na ci ñi faatu tey fii Uhud yonent bi alayhi salaatu wassalaam innahu la ahlil janna ne leen Usayrim dëgg-dëgg Amr ibn Saabit ibn Waqsh dëgg-dëgg moom la min ahlil janna bokk na ci ñi nga xam ni ci waa aljanna lañ bokk radiyallahu taala anhu wa ardaa wa ja'alana allahu min ahlil janna aydan wa anna bi wa ja'ala aaliyal firdawsi maskanahu wa ma'wa bokk na kon ci ñi nga xam ne keroog Uhud ginnaaw buñ gisee ñi des ñi nga xam ne faatu nañ keroog Uhud ginnaaw bi ñu gisee Amr ibn Saabit ibn Waqsh gis mu xayri ko xayra yahuuda ñu gis keroog koo xam ne faatu na Uhud te gisoon nañ ay mbiram di Quzmaan